di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yawma yad'uukum fatastajiibuuna bihamdihi wa tadunnuuna in labistum illaa qaliilan suñu boroom a ngi wax ci laayab juróom fukk ak ñaar mu ne yawma bis ma nga xamante ne nii dangeen doon laaj naan mboo kañ la bis boobale kan moo ñuy delloo sax bu ñu faatoo ba bare wax leen ne ki leen di delloo de mooy ki leen bindoon ca njàlbéen mu ne boo leen ko waxee dinañ yëngal seen bopp yi nag ngir wan ne waaye sa daal moo neex quoi xam nga ne waxam ji nan la mën a nekkee kon nag wa yaquluuna mataahu ñu tegal la ci leneen naan la moo bés boobo ñu war a dekki sax kañ la suñu boroom ne wax leen ne léegi la de lu jege la asaa an yakuna qariba mooy amaana mu nekk lu jege mooy lu jege la de ndax suñu boroom waxoon na ca suuratul maari innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba ne innahum ñoom yéeféer yi ñoom waa Quraysh waaye yéeféer yi ci kaw suuf yarawnahu ba'ida li ma leen di dig ak dekkeek yooyu yépp may digee dañoo jàpp ne lu sori la lu sori la nag jàppuñ ne sori na dina ñëw dañoo jàpp ne mooy amul rek voilà wasanara wanaraahu te ñun borom bi tabaaraka wa laa xam nañu ne moom de qariba lu jege la kon nag suñu borom ne ne nag léegi dañ doon laaj nee leen kon léegi mu ñëw yawma te mooy bés ma nga xamante ne nii yadookum ca lañ leen di woo mooy ñu dégg seydinaa israfilu alayhi salaatu wassalaam daal di ëf ca buftu ba muy ñaareelu ëf ba nit nag war a dekki bu boobaa mu ne fa tastajibuuna bi hamdi te bu boobaa ca saase di ngeen di ngeen wuyu bi hamdihi ca mbiram digalam boo gële wooteem boo gële yéen ñéppay gaaw génn ci seen bànneel yi daal di koy wuyu am ñu ne bu boobaa loolu lay tekki mooy ci ndiram nga xamante ne nii am ñu ne li muy tekki mooy bi hamdihi bi xam hamdihi boobu de mooy di ngeen wuyu fata fatastajibuuna di ngeen wuyu bi hamdihi di ngeen reconnaître bu boobaa daal di daal di e, ku nekk yëg ne xam ne ah yi de de mooy topp ndigalu borom bi tabaaraka wa taala kese fi am kenn mënu koo mooy te tamit bu boobaa di ngeen wuyu bi qudratihi ci kattanam ci ngeen di wuyoo te ñenn duñ nangoo bañ am ñu ne bu boobaa ñenn ñi ne dañuy dekki nag alhamdulillah ndax bu boobaa duñ ci man dara dañuy xam ne borom balum leen doon dig de am na bu boobaa nag ñuy tudd seen borom li ko sàbbaal ci loo xamante ne du leen jariñ dara ndax foofu kenn laaju leen foofale mu ne waqul mu ne watadu waawa fatastajiibuuna bi hamdihi wa tadunnuuna in labistum illaa qaliila ba pare nag ngeen am nag bu boobaa nag ci la leen di leere wa tadunnuuna mu leer leen in labistum kene haa ndekete yéen daal àddina ga ngeen nee woon a <laughs> ah, lekku ngeen fa woon de saxu ngeen fa woon illaa qalila lu dul lu néew ndax xam ngeen ne tey mbugal mi leen di xaar sarmadaala mooy abadia abada la mooy abadia mooy ne day sax ba faw te kon nag mooy la nga xam ne mbugal ma nga nar a nekk mu sax ba faw ak la nga dundoon yow ñenn ñi yéefér yi weetu ñoon juróom fukki fat juróom fukki at ñeen ñeneen ñi moom ay 60 ans ku ëppale ëppale ay cent et quelque ay téeméer ak lu teg ñu naan kii gudd fan yow yawmal qiyaam fii moom safara su dul jeex lay dugg te kenn mënu ko fee génne bu boobaa mu ne wa tadunnuuna mu leer leen ne in labistum ndekete yéen daal saxu ngeen woon ci àddina de illaa qaliila lu dul lu néew néew am ci boroom xam-xam yi ñu ne non mooy diggante ñaari ëfu bufti yi comme que loolu lay wax mooy in labisum yéen daal ndekete yéen daal saxu ngeen woon illaa qalila mooy lu dul lu néew mooy diggante bi ñu ëffee buftu bi ndax dañ ne bu ñu ëffee buftu bu njëkk bi ñépp faatu ak bi ñu koy ëffaate boobu dañ leen di teggil mbugal mi ne nga xamante ne nii mooy kenn du leen mbugal nag lool nag la naan nag gaa yi mooy loolu la ñuy njoot xam mu leer leen ne é ay waay naroon lool ne neexoon na de ñu biñ ñu àggalee mbugal mi kenn defu ñoom dara ci la ñuy xam ne yéen daal ndekete yéen saxu dong ngeen woon foofale illaa qalila te loolu diggante boobu mooy quarante at lay doon léegi nag lool la nga xam ne ci nelaw yooyu la ñuy nekk nag moom lañ doon wax ñenn ñi ne loolu la moo tax ca suuratu yaasiin mu doon wax man ba'athana min marqadina ak moo ñu yee ñoom yéeféri min marqadina ci suñu yoo yële diggante ñaari ëfu buftu yi nga xam ne dañuy ajadi daal di daal di annulégul daal di tegandi na le bugal naan way kan moo ñu yee waaye ci suñu nelaw yi de léegi nag suñu suñu boroom nag ne kon watazunnuuna am ñu diggante mooy biñ nee seen xabru yi lay wax kene ñoom daal ndekete é yi ba yàgguñu fa woon de léegi nag mooy loola le kon nag wallahu taala alam léegi nag mu ne waqul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ibaadi waxal sama jaam yi nga xam ne ñoom ñoo nangoo ma nekk seen borom te ñu nangu nekk samay jaam yaqulu ñoom nañuy wax allati yaqulu allati ahsan bu ñëwee bañuy koy wax nañu wax li nga xamante ne mooy li gën a rafet ci li nga xamante ne mooy ci kaddu nañuy seet la gën rafet ndax l'islam day woote à l'excellence wootewul ci médiocrité de ay fii daal moom sawaay ñun daal grawul ko waa lu ñu am doy na déedéet mbir mu du loolu mooy séddale nanga ca taamu kudd yu njëkk ya la wax mooy ne mbir yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne bu ngeen di ñaan àjjana seen borom na ngeen ko laaj al firdaws ndax mooy naan man daal àjjana mu fa duggee équivalent wu ngunu ginaar sax baax na déedéet nit da ngay ambitieux kon nag mbir mi lool la moo tax suñu borom ne kon waqul li ibadi waxal sama jaam yi yow rasulullahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi yaqulu seen wax yépp nañuy wax allati ahsan li nga xamante ne mooy li gën a rafet te loolu mooy waxu alquran moom li nga xam ne anazzala ahsan alhadith moom borom bi nga xamante ne moom moo wàcce ahsan alhadith muy xam ne mooy waxtaan muy alquran ji kon nag nañuy wax loolu nga xamante ne nii loolu la mooy nañuy wax lu jox ji nga xam ne day alquraane day rabbaani nekk ko ju borom bi di seet li gën a rafet li gën a yéwén ci wax ña koy wax mooy bu ngeen di waxante seen diggante dee wax la gën a rafet moo tax nit warul la jël làmmeñam rek boyal ko di wax lu ko neex déedéet nay tànn li muy wax te di xalaat laata muy wax waaye mu wax ba pare di door a xalaat ndax loolu loo mbiru nit ku ndax kan lu tax borom di tabaaraka wa taala di ñu pousser ci loolu ñuy tàdd li nga xam ne muy kaddu yi gën rafet yi gën a mëdd te gina rafet gën a taaru te mooy wax joo xamante ne nii gu gërëm loo borom di tabaaraka wa taala te gërëm loo li nga xamante ne mooy yonent mooy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ndax lu tax mu ne ndax inna shaytaana ndax gis ngeen waa ji naan shaytaani te mu fàttarlu daal di wow daal di rëbëlewu ci mbiru boroomam de moom moom mële mu sànk moo mële yanza'u baynahum day yàq seen diggante yéen jaam yi day yàq diggante sama jaam yi mooy ne day fexe kenn ay wax dara mu ne déggloo ko leneen ko ne ko gis nga waxam ji lii la ci jublu loolu moo tax ay waxam yi nga xamante ne mooy li gën a baax a rafet a dëppook alquran ak sunna mu nekk li nga xamante ne moom lay wax ndax saytaane noonu lay def ak noonoo lay fexe ci seen biir yàq seen diggante yeen jullit ñi ndax xam na ne borom bi waxoon na ne innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñoom dong ñooy ay mbokk nag faslihu kon nag jëleen yowanal damay na wa waykum seen diggante li nga xam ne mooy mbokkoo boo gële saytaane nag day fexe yàq mbokkoo gële mbokkoo boo gële moo tax muy dugal ci seen seen biir ak noonoo goo xamante ne nii diw day wax dara mu jàppal ko ne ko li muy la luy wax wala boog waa ji ko bu baax sax moom mu wax ko li nga xalaat mooy ci xalaat la koy dikkal ne ko lii la la wax waa ji jàpp lool nag au lieu mu wax ko ko mais mu jàppal ko ko mere ko ko ci loolu moo tax suñu borom ne yëg leen ne shaytaan yanza'u baynahum day yàq seen diggante inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane alayhi la'inullah kaana nekk na de lil insaani ba léegi nii mooy nit nga fi njëkkoon a nekk man aadam alayhi salaatu wassalaam ak sëtëm yi ba yàddinay tukki de moom de nekk na lil insaani ñeel nit ki aduwan noon mubiina bu nobu bu leera leer waaye insaan bi mooy lan mooy nit ñëpp en général waaye rawatina ki nga xam ne moom danaan day gëm yàlla parce que ki nga xam ne moom ak moom a bokk programme fexe na ko mbaal ba pare kooku moom moroom lay doon moo tax mu ne képp ku fi du mooy alquran rek nuqayyid lahu qur'anan shaytanan fa huwa lahu qarin dama koy lëkkaaleel ak benn shaytaane boo xam ne mooy nekk lëkkaale moom lay àndal di ko jàppale nag di ko wax ci yu bon yi di ko ubbil buntu buntu mbon yépp pandoor yépp moo koy ubbil xam nga ne moom waa ji jàpp na ko ko ko moo keuse mooy seytaane kontaan na ci waajoo jële waaye waa ji xam ne moo naan day jaamu yàlla kooku moom kaana lil insaani aduwwan mubiina moom seytaane kooku moom day nekk noon bu fér bu bér te leer nañ ngir waajoo jëlee suñu boroom ne rabbukum seen boroom nag alamu mooy ki xam dëgg-dëgg bikum ci yéen nit ñi ki gëm ak ki gëmul ak li ne seen biir li ngeen di nëbb ak la ngeen di wax la ngeen di ruumandaat lépp borom bi moo ko xam ne in yasha saa bu ko soobee nag yarhamkum mu daal leen yërëm dugal leen ci lislaam gi ba pare faat leen ci ba ngeen faatu déggu ci ma yërmandeem nga aw in yasha waaye bu ko soobee yeen nit ñi yu'adhibukum mu bàyyi leen ci kéefër gi ngeen ne wala ngeen gëmoon mu daal di leen seetaan ba ngeen génnaat ci diine ji nag bu ko defee nag bu boobaa yu'adhibukum mu daal di leen teg ay mbugal yónni wuñ la yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam alayhim ci kaw yéeféru Quraysh yi wakiilaa nga nekk koo xam ne yow yaay wàkkeeru ñoo yow laay wéeru yow yow lañ wéer seeni mbir de déedéet mooy ne ñoom woo leen rek mooy surtout jamono ji nga xam ne amul woon xareet yooyu mooy woo leen de toute façon seen dummóoyu yéeg seen kokkalikoo yépp man teguma la nga nekk koo xamante ne nii yow yaa leen war a topp nag di leen forcer ne leen nag di ngeen dugg ci diine ji par force déedéet yow woo rek loolu de teguma ko sama